farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi al-baab al-awwal fi al-khalq fi tatimma thumma al-mahabbatu lid-dunya laha arba'atul arkaani raa'i kullaha awwaluha al-maalu wa thaaniha ta'aam wa ba'dahu al-kalaamu ba'dahu al-manaam léegi nag ginnaaw bi nga xam ne bii weesu sëriñ bi radiyallahu anhu waxoon na soppu àddina dafa am ñeenti ponk mu ne nag takkal yépp te nga sàmmoonteeg yépp ñeenti ñu ne ko ñu ngi lay may nopp radiyallahu taala anhu mu ne awwaluha bi ci njëkk almaalu mooy soppu alal soppu alal keno yi nga xam ne ñoo téye bëgg àddina boo demee ñeenti kone la ñeenti ñeenti poto ñeenti pilier ba ca jëkk premier poto boo fa ñëwee kan nga fay fekk xubbul maali waaw mooy poto ba taxaw te li nga xam ne mooy mbaarum bëgg àddina sopp alal mu ne awwaluha bi jiitu xubbul maali sopp alal waaw ñaareel bi beneen poto bi at-ta'am mooy bëgg lekk lu neex waa ji moom moom àddinaam lépp jaral na ko tukki wallahi jóge ndakaaru ba Paris parce que dégg na ne am na fa benn restaurateur boo xam ne moom dugal nañ ko ci guide Michelin yi mu la doon wax fan yee jaruñu ñu ñëwaat di guddal waaw ñoo ñu nga xam ne dañ leen di tabbal ay garaat ndax dañoo mën a togg ci àddina bi ba dugal leen ci ay téere yuy wax yooyu yoo xam ne ñañu ràññee ci wàllu togg jaral na ko ngir rek mosi loxooy chef boo bële waaw di wër ci dëkk yi j'ai mangé vietnamien jaral na koo dem ba Mali pour manger waaw ba New York après bon après wëraale waaw soppu lekk moom daanaka bu xëyee li muy njëkk a def du xalaat ay naa julli ji de non ana ndékki li te pas façon n'importe quel ndékki yooyu ah ndékki lu la bëgg ndokki la ma waajo doon wax naan ndékk ndékkil Bruxelles fërit yaag gaa yooyu yëpp ci biir lépp ndig ndab li xumb lool moom loolu la beneen keno bi kon mooy lan nga xam ne foo ko fekk mu ngi grignoter ka seet ana les les les les les yi nga xamante ne nii oh oh yu neex yi boobu mooy ñaareelu keno bi mu ne wa ba'dahu ginnaaw keno bii ñaar la ñetteel bi alkalaam mooy bari wax bëgg foo nekk di wax waaw sa kollu fees moom nga toog di di di tëlli tëlli daa gën a yomb moo tax woor day noppiloo nit moo tax ku woor ñu naan daa jàpp <laughs> waaw moo sayyidatu Maryam alayha salaatu wassalaam keroog dane inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al yawma insiya <laughs> mu ne woon ba gaa yi ñëwee di wax mu ne man inni man nadartu damaa nisaral lirrahmani ngir borom bi nga xam ne moo fees dell ak yërmande saw man ne damay woor damay noppi moo tax mu leeralal leen saw mu koo gële li ma du falan mukk tey may wax ak yow al yow ma tey may wax ak insiya benn mbindeef du ma wax ak moom waaw te xiif day tax nit ki du bari yenn yi waaye bu sab kollu feesee tojaange yu nekk mën nga koo def ndax kollu gu fees waaw léegi nag kii nag moom ba mu paree ñetteelu keno bi nga xam ne moo téye mbaarum bëggul bëgg àddina mooy wax ju bari wax baadahu moo topp ci moom mooy ñetteel bi ginnaaw moom nag wax almanaam nelaw <laughs> lii rek la wax ba mar duyat bi kol bi daal di tëdd yi nelaw nga man di xaram nag yow moom bu kenn yaakaar nga julli fajar parce que ku mel nii moom bu dee jullit la wala iyaazu billah mooy ka yonent bi alayhi salaam doon wax naan waa ji dañ ne yonent bi alayhi salaam sa waay moom daa nelaw ba jë mooy moom noonu la dëkk quoi. di nelaw ba julli daanaka jant bi tout le temps rek mu ne kooku nit la koo xam ne saytaane moo moo moo mbéewal waaw moo ko tiim daal di cororor ci nopp bi <laughs> wallaahi billah waaw ñun ñu dëkkee <laughs> yow Iblis Iblis vraiment dafa yab doomu aadama quoi moo daf ko xeeb xam nga yow gone gi la gën a yab sax yaakaaruma ne gamem àgg na ci yab la fekk la ngay nelaw mu génne tamit tukki tekki tuwee ji tiim la quand di mbéewal sa nopp yi iblis nag xeeb gu mu xeeb doomu aadama yi noonu lay def <laughs> yonent bi alei satu salaam ne zaaka zaaka zaaka mru'un baala nit law kama qaala alayhi mu ngi ci saxiix nit la koo xamante ne nii xaran ba julli ji di nga dëkke noonu bu la benn yoon ñaar yoon loolu du loolu parce que loolu mën naa dal ku ne waaw yonent ma ne saa saa biddanti na dem na ci xare gaa yi ñëw ñu dem di dox guddi gi bu bari waaw bu lu bari ñu ñëw ba fajar gi waaja mooy li ci desoon bareetul saxaaba yi radiyallahu anhum mu àndaloon ne ko ah sang bi ñun sonn nañ est-ce que duñu dallu tuuti mu ne damay ragal bu ñu dalloo julli ji kiinu raw ma kon il faut comme que laaj ngeen loolu xoolal rek ni mu doon sàmmoonteeg bëgg-bëggu ca li nga xamante ne du lu xaraam yu saxaabaam yi àndandoon yi def loo xam ne day baax ci ñoom te du yàq jaamu yàlla dara moom la doon wax fële al mudaaraat waaw ngay topp nit ki sa mbokku jullit ci loo xam ne lu baax mooy du dafa dagan kese du lu xaraam te yàqalu la dara nga topp ko ci moo gën waxoon nañ la nag wuute naag mudaahana raayalante gannaaw ci lu ay caaxaan lu bon. waaw ku nekk di raayal sa bopp sa morom gannaawam te yéen ñëpp ciy caaxaan ngeen nga xam ngeen ne wuute na ak lii. léegi nag yonent waaye saa saam defal leen loolu ne leen nag waaye à condition ko il faut am koo xam ne chartal leen pour ñu mën a dallu wàcc fii def escale ba ngeen mën a nelaw il faut am koo xam ne mooy toog. di surveiller ngir fajar gi julli ba ñooraw Seydina Bilaal ne maa koy def radiyallahu anhu naa Bilaal toog di jaamu yàlla di ba ba fajar gi waaj a jot mu ne xaaral ma wéeru ma wéeru fi mu wéeru fa nelaw ba ñu biddanti ba lu xadis bi mu ngi ci sahih bu sayyidina Imran ibn Husayn taala anhu mu nga foofale ak yoo yële ku bëgg nga dellu foofale boo demee sahih imaamul Buxaari ak sahihu imaamu Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri mu ngi tamit ci Muwatta indi na xadis bu mel noonu le jaare ko ci uh, uh, sëriñu imaam Maalik bi uh, nu mu tudd mbokk Seydina doomu Seydina bi Eh, mbokk Seydina Omar bi ko doon liggéeyal rek nga xam ne daanaka foo mooy booyam bi rek foo dégg rek ñu naan ñu naan mu nga na Omar di ko def loo naan ko defal ma lii doomam nag ah <laughs> Zayd mais doo bàyyi ji nan la tuddati turba ma rëcc voilà eh, Seydina Omar radiyallahu anhu daanaka fu kii rek waaw da moom lu doon lu bari da ko doon liggéeyloo benn kiiwam la woon bu mu goreel voilà waaw aslam Zayd ibn aslam <laughs> radiyallahu anhu moom ci moom voilà nettali na ko ci mu Muwatta al imaamu Maalik imaamu daaril hijrati radiyallahu anhu kon loolu mooy nelaw gi waaw dañ doon wax foofu ne loolu ki seytaane def mooy ki nga xam ne moom moom loolu la dëkke voilà wala ngay fo toog di veiller ba heure bu la neex nga ñëw bëgg a tëdd te régler woo sa montre te yaa ko tey boo waroon a liggéey xam nga ne da ngay régler sa montre teg cinq montre sax cinq réveil ngir mën a yeewu wax sax diw bu yeewoo yeewoo yee léegi julli moom jaruñu la dara nga daal di tëdd nelaw kooku seytaane waxuma la daa saw mais daa saw sawati ci bu nopp yi voilà kon nag mu ngi noonu la mbéewalati ci nopp bi léegi nag sëriñ bi radiyallahu ginnaaw bi mu ñu waxee lii wax nañu kon ñeenti keno yi nga xam ne ñoo téye néegu bëgg bëgg àddina lii ñooy keno yi nga xam ne bëggu at koo gis mu bëgg àddina wallahi benn ci yii kala dee wala sax mu boole leen ñoom ñëpp ñoo dee ci xol bi waaw bëgg alal bëgg li nga xam ne mooy lekk gu neex kese te dara yàlla taxul waxuñ na nit ki alal na ko bañ déedéet mooy bëgg alal te dara yàlla newu ci mu nekk sa xol bi waxoon nañ sa xol waroo ci may lenn di fa pénétrer di fa dugg alal ji na yem ci compte yi ci poche yeeg ci magasin yeeg fu ne waaye jamais ngay bàyyi muy dugg sa xol parce que sa xol sa borom kese nga fa war a xajal ndax borom bi man man amila amalan ashraka fiihi ghayruhu taraktuhu wa shirka loolu yàgg dañ ko fee gis yonente bi alayhi salaam nee na borom bi nee na képp ku fi jëf benn jëf boo xamante ni nii hmm, daf ma cee bokkaale keneen ma bàyyi koog la may bokkaale la mooy xol bi moom bëgguma koo bokk ak keneen sama xolu jaam ku mu ci dugal nag ci yii alal borom bi moom pare na ci faxas na ay loxoom ci xol jooju bëgg lekk goo xam ne kepp gu dara gu du loo xam ne lu lay téye ngir nga mën a jaamu yàlla wala loo xam ne lu dagan nii kese nga def ko ngir sant yàlla après far mu yóbbu la ci mooy yàlla ak yëgadi kooku borom bi bu dee moo dee sa xol faxas nay loxoom ci sa xol waaw waaye it ki nga xamante ne wax ju bari yoo xam ne du sikkar du jàngale lu baax tere lu bon di laaye biir nit ñi du loolu mooy lu bari la waril waxam kooku boroom bi bu ree moo fees ci xolam boroom bi daal dinay faxas ay loxoom ci xolu waa jooju waaye nelaw yu bari foo ko fekk mu ngi nelaw julli yi di jàll mu toog di nelaw képp dëkk nelaw kooku borom bi daal dinay dindi dañ nelaw yoo xam ne du dara du ko yóbbu ci dara yàlla waaw kooku moom borom bi faxas nay loxoom ci xolu waa kon nag bi mu ñu waxee ñeenti piliers yi